kaddabat samuudul mursaliin kon suñu boroom di wax ci laaya bi nga xam ne mooy téeméer ak ñeent fukk bi ak benn mu ne kaddabat weddi woon na kon mu ngi nekk ci misaal yi gaa yi nga xamante ne nii jaaroon nañ fi doon weddi mu ne kaddabat kon ginnaaw waa aad mu ne kaddabat weddi woon na samuudu waa samuud di la tribu di waasoo waa samuud di waa mu ne almursaliina ña nga xam ne ñooy yonent yama leen yónni woon te benn yonent kese la yónni woon ci ñoom waaye mooy liñ la waxoon ku weddi kenn rek ñépp salaatu wassalaam iz keroog kañ lañ ko weddi ba nga xamante ne nii qaala lahum la leen wax axuuhum seen mbokk ma saalihun di seydinaa saalih moom lañ yónni woon ci waa Samuud alayhi salaatu wassalaam alaa tattaquun ne leen moo lan moo leen tere ragal seen borom moo lu leen tere génn seen bakkaar yi inni man saalihukat alayhi salaam lakum ñeel leen rasulun dama ñeel ngir yéen rasulun ndaw aminun boo xamante ne bu wóor la gis nga mooy discours bi wax ji du changé yonente yiñ fi jaar yépp lii lañ doon wax de alayhimu salaatu wassalaam kon fa fattaqullaha ragal leen seen boroom tabaraka wa taala wa ati'un te ngeen topp man na ndax man la booleeg yéen alayhi salaam wa ma as'alukum te man nag nekkuma fi di leen laaj alayhi ci lislaam gi ci diine ji ma leen leen di woo min ajrin waxuma kenn balañ cee dugg nag ma fay dee in ajriya man mii sama pay yaakaaruma ko kenn ci yéen illaa lu dul ala rabbil alamin ci boroom bi nga xamante ne nii moom mooy borom mindee fi laa ko yaakaar de ne leen mu yéen atutrakuna ndax yàpp yéen daal da a foog ne yéen daal man damaa seetlu yéen waa Samud yéen daal da ngeen a jàpp ne dañ leen di bàyyi daal fii ma haahuna fii daal ngeen nekk fii seen foofe daal si seen kër yi dëkk fi daal nekk fi lu leen neex daal dund daal mu ngi noonu quoi mel ni mbir yi li gaa yi naan ñoom daal kenn kiiwul wa maa yuhliku naa illa dahr daal ñun daal mooy affaire yi daal mooy mooy daal ay ay ay dë mooy euh, euh, bon affaire bee ñuy faat rek mooy ne daal bu ñu fa dañuy dund di faatu ah walla nature bi temps bi moo ñuy faat. yéen daal jàpp ngeen dañ leen di bàyyi daal fii ma naa ci li ngeen ne nii ci seen xéewal yeeg yooyu ami nii na nekk daal ci sécurité di dundu naisement coolement daal foog ne dara du leen ci fekk daal fii di mooy boroom di fii jannaatin ngeen nekk ci ay aljana ay tool wa uyunin ak ay sewndee ki ndox yi ci dégg ki ay ay ay gat ay ndox ni di di daw fu ne wa zuru'in ak ay mbay wa naxlin waaye ngeen am yoo xam ne ay garabu tàndarma yoo xam ne taluha mooy meññeef ba hadimun ñor na yoo xam ne yu ñor ta baax nga xam ne dañuy ñor ba daanaka sax dañuy jekki mel ni luy dammal seen bopp di wadd daanaka boo koy laal rek muy wadd ndax ñor watan nag ngeen teg ci nag di daal di yatt minal jibaali ci montagnes yi buyuutan ay kër yéen bu ngeen soxlaa kër du ngeen dem di sonal seen bopp montagne bi ngeen di jël daal di koy yatt defar fi seeni kër faarihiina ngeen di ngeen di bëgg nag te koo xam ne du cant borom bi da nekk ñoo xam ne daal mooy na nekk fi da ngeen di lu réylu daal mooy nekk ci lool daal yéen daal gis naa ne daal ci lool ngeen nekk daal mooy nag léegi mu ne leen fattaqullaha ragal leen seen borom mi leen may kàttan gi yépp te defal leen yi wa atiyun maa ngi leen koy waxaat da ngeen topp ma man seydina Salih alayhi salaatu wassalaam wala tuti'u te ngallawaay bu leen topp amral musrifin mbiru ñi nga xam ne ak yoonu ñi nga xam ne ñooy yàqkat yi ci kaw suuf mel ni tisantu rahtin yoo yële nga xamante ne nii mooy gisoon nañ leen muy juróom-ñeent ñoon nga xam ne borom bi dane ñoom yufsiduuna fil ardi dañu doon yàq ci kaw suuf wala yuslihuuna te doonuñu woon def lu baax mukk mu ne bu leen topp comme nit ñu mel noonu kat yi ngeen gis bu leen def modèle mukk yàqkat kenn du ko def modèle alladina mu ne mooy gaa yi nga xamante ne yooy yooyelee gaa yi nga xam ne dañoo ëppal seen bopp mën a yàq na mooy ñi nga xam ne yufri yufsiduuna dañuy yàq fil ardi ci kaw suuf si ci sam yamuud ak ci kaw suuf yëpp fuñ fi mën a nekk wala yuslihun te duñu def lu baax kon mu leer na ne mooy tisatu rahtin yoo yële ndax même li mu wax nii moom la wax foofu ne gaa yi dafa woon ci dëkk ba muy waa samut tisatu rahtin yoo xam ne yufsiduna fil ardi wala yuslihun kon mu ne bu leen mel ni ñooñale de xaalu gaa yi na ko mais innama hé attention a yow saaliha innama li am ba des mooy anta yow mi alayka salaam minal musahharina yow daal bokkoo lu dul gis nañ ne yow dañ laa njabar quoi mooy ne àndoog sa xel quoi yow mii wax dëgg yàlla mooy dangaa nekk koo xamante ne nii sama xel daa am lu la dal mooy ñu ngi koy tuumaal ci xel mi ndax nii ñuy dunde ak nii nga xam ne ajjana gii nga xam ne ñun daanaka ci lañu ñu ne lépp neex ñi am xale yépp ku juddu nekk mag nekk ci li ñu nekk fekk ci ay maam ak baay yow nga ñëw di wax lu wuteeg loolu daa fekk sa xel mi sûrement dañ laa faj dañ laa dañ laa dañ laa liggéey mooy sax xel mi daa am lu ci nekk maa antahi te yow mii sax yow saalihu nekkoon alayka salaam illaa ludul basharu mbindeef nga mislunaa comme ñu naa fatti bi aayatin manee kon nag indil laaya mandarga boo xam ne buy wane ne yow yàlla bi nga naan moo la yónni loolu dëgg la in kuntaneem nekk nga mina saadiqiina bokk ci ñuy wax dëgg de xaala mu ne leen yéen a ko laaj haadihi lii de naaqatun lii de naaga la muy géléem gu jigéen te ñoom ñoo ko waxoon de ne ko ñun lii lañ bëgg mu nga génne naaga mooy ëg giléem ak chamelle na génn ci montagne bi na ci benn gëléem génn léegi ma leen aywa mu ngi nii haadihi naaqatul lii de am naaga la muy gëléem gu jigéen la haa nag ñeel na ko comme que na nag naaga gi nekkul koo xam ne robot la weñ la boo xam ne du lekk du naan la haa ñeel na li nga xamante ne ak naan wala kumte yéen ci teen seen teen bii ci lay naan de wala kumte ñeel na leen bu yow yawmin ma'lum mooy naanu bés boo xam ne bu ñu xam la mooy ne da ngeen di awante teen bi de wala tamassuha kalla waay maa ngi leen di wax bu leen ko laal bi suu in ci ñaaw de bu ngeen ko laalee ci lu ñaaw maa ngi leen di artu de fa yaxudakum ndax bu ngeen koy def ca saasa dina leen jàpp adabu yawmin azim mbugalu moo xam ne bés bu mag la boo xam ne boroom sama boroom loolu la leen wax de faaqaruha gaa yi def ay fan après bon ay kii après ñu ne waayow dara daal gisoon nañ ko faaqaruha gaa yi daal di cor gëléem nga nag fa asbahu ba ñu ko defee ñu xëy naa di mii na nag di rëccu mooy mbugal ma ba muy agsi ñu xam ne nag hé hé mbir mi amatul dootul jaas ñuy fa axadahum mu daal di leen jàpp jàpp bu dëgër te tar al adaabu mbugal ma na fi daalika suñu boroom ne nekk na ci loole nekk na ci seen nettali bii la aayatan mandarga guy wane kattanu sañ-sañu man-manu borom bi waaye la aayatan nekk màndarga boo xamante ne nii bu yee képp koo xam ne yaa ngi dund te gis histoire yu mel nii nettali yu mel nii nga man cee jànge ba génn ci sa caay-caay gi nga nekk ak mooy sa borom tabaraka wa taala ak fittirlu wa ma kaana aktharuhum te gis nga waa Samud ñoo ñële ba ma leen di buggal li ëpp ci ñoom nekkuñu woon mu'miniina ñoo xam ne way ngëm yàlla la ñoon de wa inna rabbaka te dëgg-dëgg sa boroom yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam la huwa dëgg-dëgg moom al aziizu mooy ki noot ci nguuram al aziizu mooy ki am sañ-sañu mbugal keroog waa kër Seydina Saalih yi doon ko weddi waa Samud ar-Rahim waaye mooy borom yërmande gu yaatu gi yërëm ne ko gëmoon kaddabat muy ñëw ci beneen yonent boo xam ne moom itam dañ koo weddi woon mu ne kaddabat weddi woon na qawmu Luutin waa kër Seydina Luut al mursaliina weddi woon nañ way ña nga xam ne ñoom lañ yónni woon ale ca ñoom alayhi wassalaam id fàttalakul kañ lañ ko weddi ba nga xamante ne nii xaala la wax ñeen leen axuhum seen mbokk ma ci deret luutun di seydinaa luut alayhi salaatu wassalaam ne leen alaa tattaquun moo yéen lan moo leen tere ragal seen borom ragal leen seen borom waay inni man mii kat di luut alayhi salaam lakum ñeel leen namaa ñeel ngir yéen rasuulun ndaw laa de amiinun boo xam ne bu la laa fattaqullaha ragal leen seen borom wa ati'un te ngeen topp ma man min boole yéen wa ma salukum taman itam comme ñi fi jaaroon rek ci yonent laaju ma leen di alayhimu salaatu wassalaam alayhi ci lii woo ci lislaam gi min ajrin laaju ma leen ci pay dee in ajree sama payoor newul illaa lu dul ala rabbil alamin ci boroom bindeef yi tuuna waaye yéen daal lan moo tax ma gis ne yéen yéen wan yéen baal sama nit ñii waaye yéen atat yéen waa Sodom nii mais atat tuuna dukraane yéen daal da ngeen di dikkee ñi nga xam ne mooy góor ñi minal na mooy ak ngóor jigéen daal ngeen di dikkee yéen ci àddina bi daal ci nit ñi ñun daal gis naa ne yéen daal seen jëf daal mooy daal yéen yéen jëgu jësu jëgu góor jigéen dëgg ngeen nee ci dëkk bi watadaruuna mooy yéen daal góor ñi ngeen di joteel mooy ne li yàlla bind yépp ci nit ñi yéen daal ngeen seen ñi mooy ñi bokk ñi nga xam ne ñoom mooy góor ñi di sëy seen biir jigéen ñi seen biir yéen daal yéy yéen ñi yéeme ngeen de wa na ngeen bàyyi maa la nga xam ne xalaqa lakum rabbukum min azwaajikum mooy ne pëy yi nga xamante ne seen soxna yi nga xam ne borom bi ñoom ñoom la leen mooy jigéen ñi nga xam ne da koo bind ngir bu ngeen soxlaa plaisir li nga xam ne mooy bànneex ci wàllu sëy ngeen mën a def def mariage mën a takkante ngeen am loolu ci ñoom borom bi barkeel leen lool ngeen di ko fi dégg bàyyi ko fi bal antum li am ba des yéen daal yéen nekku ngeen ludul xaw mun nit ñoo xam ne aaduna da ngeen a jeng dëgg bu yéen wallahi yéen a jeng te nekk ñoo xamante ne nii ña ngeen a jeng yoonu jub ba bare nekk ñoo xam ne nu dëng ngeen yéen a dëng xaalu gaa yi nag ne ko la in lam tantahi yaa luutu ne ko hee hee yow luut attention ah yow ñun nga naan ñun dañoo jéggilee borne quoi ñun dañoo jéggi borne yi bàyyi fi li dagan dem ci lu xaraam li jéng jëm ci lu xaraam bàyyi fi lu dagan la in lam tantahi gis nga suitu narit pas boo arrêtéwul di ñu wax wax yu mel nii yaa luutoo yow luut mi alayka salaam la takuna na wat naa ne di nga bokk minal muxrajina ñi nga xam ne dañ leen di expulser dëkk bi daal di leen génne daal di leen exiler dëkk bi di nga xamaa ah, attention ah xaala mu ne leen inni li amalikum minal xaalin mu ne leen nag yëg leen ma wax leen benn affaire man luut li amalikum gis nga seen jëfu góor jigéen gu bon gi ngeen nee ci dëkk bi ak mooy yàlla gi ah, firi loolu lépp li amalikum seen jëf yi ngeen di jëf ci mooy yàlla minal xaaliin ku ko bañ laa rabbi ba pare mu ñaan boroom ne boroomam nii yàlla nag ma muccal wa ahli ak sama ñoñ ñi nga xam ne ñi ma jot a gëm ci sama ñoñ mimma na ak ñi ma gëm mimma na ci li nga xam ne moom la ñuy jëf ndax loolu mën naa laal doomu koo xam ne sax ku baax la surtout ñu koy wane ci télé yi rawatina léegi di ko publicité fu ne mooy yow boo xamee ne yow boo jaakaaree ne mucc ga boo moywul sa njaboot bu la sa boroom daal diwul garder même yow ci sa bopp sax ndax ku boroom bi daal aar yow mbonte yi ñuy gis ci àddina bi bu nekk mën na laa dal bu la borom bi aarul kon mu ne ko borom bi yàlla nag ma muccal wa ahli ak samay ñoñ mi maa na ci ngóor jigéen ñi nekkeek mooy yàlla geeg bokkaale gi fa najjaynaahu suñu borom nee na ma daal di koy sauver daal di koy muccal wa ahlahu ak ñu ko gëmoon ay ñoñam ajma'ina mbooleem seen illaa ajuuzan ba mu des benn màggat rek fil ghaabiriina ñoom laa boole ca ñay des ca mbugal ma summa ginnaaw gi dammar naa ma alak al aaxariina ña fa des ta bokkaale woon doon weddeeg ngóor jigéen wa amtarna alayhim ma daal di sotti ci ñoom taw ci ñoom mataran ab taw muy taw xeer fa saa aka ñaaw matarul munzarin taw boo bële taw xeer yoo yële di wàcc ñi nga xam ne ñoom lañ doon xupp démboo jaay ñuy bañ